baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wama arsalnaa qablaka min almursaliin wama arsalnaa qablaka min almursaliina illaa innahum layakuluuna alطacaama wayamshuuna fi laswaaq wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun wa kaana rabbuka basiira suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayam ñaar fukk bi mu ne wa arsalnaa te yónniwuñu mu ngi tontu waa Quraysh ñu doon wax naan moo lan moo tax waaye mu nekk yonent boo xam ne day dox ci marché yi ay yooyu nu woolu lan la ame waaye mu ne wa arsalnaa ñoom sax ñoo tayta xam nañ ne wa maa arsalnaa masumaa yónni masumaa yebal man boroom bi tabaaraka wa taala qablaka lu la jiitu minal mursaliin ci ñi nga xam ne maa leen yebaloon yónni woon leen ci yonent yi alayhim salaatu wassalaam illaa lu dul ne innahum ñoom la yakuluuna ta'am mooy ne ay nit laa leen def yoo xamante ne nii dañ doon lekk ñam comme ñi nga xam ne ñoom laa leen yónnee <coughs> ba pare na wayamshuuna la aswaaq te dañ doon dox ci marché yi ndax nekk ñoon xam ne dañ doon rëy naan ñoom jombale nañ seen bopp di dem ci marché yi déedéet ñooy ne ñoom li mooy seen vie quotidien li ñuy dunde li ñu soxla lépp li ñoo ñépp yi defee fekk nekk na lu dagan noonu lañ ko doon defee wajaal naa ñu def ba'dakum lii nag nit ñi man borom bi maa def leen li ci yéen li bandin ñeel ñeneen ñi fitnatan muy fitna loo xamante ne nii pour di leen saytu la de <coughs> atasbiruna xool ndax di ngeen muñ ndax di ngeen muñ wakaanate nekk na te du nañ di nekk rabbuka sa borom basira ku leen di fuglu di gis lépp loo xamante ne luy xew la mooy lan suñu boroom wa ja'alna ba'dakum boroom bi moo def lenn nit ñi mu def ñii ay boroomi alal waaye def ñeneen ñi ñoo xam ne ñu ñàkk la léegi ñi ñàkk nekk fitna ci ñi nga xam ne amuñu waaye ñi am nekk fitna pour ñi nga xam ne ñoo am ñi nga xamante ne ñoom la jox ay ndomboy tànk nekk fitna pour ñi nga xam ne joxuñ leen ko bés bu la borom bi tabaaraka wa taala joxe ay galon jox la nga nekk foo xam ne danga faa jiite nekk policier par exemple wala koo xam ne ci mairie bi nga nekk wala président wala ministre wala préfet wala monsieur le gouverneur wala monsieur le maire loolu fitna la borom bi moo la fa teg ngir saytu la xool ñi nga ak ñoom waaye ñi ngay jiite ñoom borom bee def nga jiite leen ngir mu nekk fitna ci ñoom ndax dinañu muñ mooy ku mel ni ñoom borom bi defal ko lu raw ñoom li ñu am léegi xool est-ce que atasbiruun ndax di ngeen muñ est-ce fi nekk di merante di xuloo waaye nekk fi di liggéeyante parce que diw am na lii suñu borom ne loolu laay xool tasbiruuna xool ndax di ngeen muñ yow da nga doon jàng gis koo xam ne sa promotionnaire la yéen a bokkoon di jàng léegi mu mujj am ay diplôme yoo xam ne yow amoo ko am ay post yu baax léegi yow ba mujj nekk au chômage quoi te yéen a am même diplôme bi léegi suñu borom ne gis nga kële dama koo def ba'dakum li ba'd li ba'din fitna damaa def lenn li ci yow moomu kooku fitna laa ko def ci yow moom tamit comme ni nga nekk fitna ci moom est ce que moom it dalay jiite di wala kii di la gi góor góorgóorlu ak yooyu guddi wane ne ak jàmbaaram la suñu boroom ne moom itam atasbirun dama leen a teg lool ngir xool est ce que moom it dina muñ ki amal ki woomal ba mën a àq yi nga xam ne àqu alal yi nga xam ne pauvre yi way ñàkk yi moom lañ am ci alalam est ce que dina muñ ba man leen koo delloo waaye pauvre bi est dina muñ xam ne lii borom bi mi nga xam ne mooy yabsutu rizqa moom mooy war tàllal wër sa ku ko soob moo ko jox kii mu sant ci borom bi te tamit di sant borom bi barkeel ko moom li nekk ci loxo est ce que dina def lool atasbirun ndax di ngeen muñ mooy foo dem ci échelle bi rek noonu la ay mag ngeen ay frère ngeen ay nijaay ay doomi ndey ngeen ak lu ne boroom di defal lii ñii defalu ko ñee atasbirun di xool ndax lii fitna la ci yéen nattu la li mu defal kii defalu ko kee fitna la ci kee la ñàkk keneen ki ñàkk fitna la ci keneen ki atasbirun xool est ce que di ngeen muñ li borom bi bëgg ngeen doxale ko mooy ne di sant borom bi même bu dee ne xéewal gi ci loxoy keneen la ne ngay sant boroom bi nekk shakur lool atasbiruna ndax di ngeen muñ ba loolu du ngeen tàbbi ci li nga xam ne iñaan waaye nekk iñati iña ñati yooyu est ce que yow di nga ci génnam de atasbirun ndax di ngeen muñ wa kana rabbuka te sa borom nekkoon nata du dañ du nekk basira aji gis la wa qala fii nii la jusu bii fii la waroon a tàmbalee muy laayab ñaar fukk bi ak benn fii la woon waaye dañ noon dañuy jël bopp saar bi comme ni ko waxe woon mu ne wa qaala alladina laa yarjuuna liqaana wa qaala mu wax alladina ñi nga xam ne laa yarjuuna yaakaaruñu liqaana dajeek ñun borom bi tabaraka wa taala gëmuñu yawmal qiyaam di yéeféer yi lan lañ doon wax lawla unzila alayna almalaikatu aw nara rabbana ak a soneexoon waaye borom bi bu doon daa danaa yónni kenn ci ñun bu doon daa am ku muy yónni laa moo lan moo tere woon mooy hëllaa moo lu tere woon ba borom bi an unzila ñu wàcc alaynaa ci ñun almalaaikatu malaaka yi ñoom ñu ñëw wax ñu ne borom bi lii la bëgg ci ñun indil ñu alquran bu boobaa de dinañu ko gëm wala boog aw walla rek naraa rabbanaa suñu borom moom ci boppam ñu ñëw mu ñëw ñu gis ko mu wooñu ne ñu kaay leen dugg ci diine ji loolu lan moo tere woon loolu am laqad istakbaru suñu borom ne wax dëgg dëgg dëgg ñoom daal dinañuy rëy si anfusihim te loolu ca seen xol ya la jóge ci seen biir mooy ne rëy rëy lu kese ndax jombale lañ seen bopp topp ab jaam jaamu yàlla ab nit comme ñoom koo xamante ne jàpp nañ ne bon doomu jirim la quoi kon loolu lañ jombale seen bopp ba pare daal di rëy rëy lu ci seen bopp wa ataw utwan kabira ñuy kawe kawelu kawe lu goo xam ne gu rëy la gu jégg dayo goo xam ne moo pétrifié ci seen biir xol yi de yow ma na nañu xam ne malaaka yooyu ñu naan aka neexoon ñu wàcce leen waaye yow ma bés bi nga xamante ne nii raw nal malaayikata la ñuy gis malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam cëy bu boobaa laa bushra du ay mbégte de buñ foog ne bu buñ gisee malaaka yi mbégte lay doon ci ñoom mukk laa bushra malaaka yi duñ leen indil benn mbégte yow ma yeneen bu koroogee bés leen di gis ndax malaaka yooyu ngir ñan nekk mbégte ngir ñan lil mujrimiina ngir way jom bu ñaa jaamu ñi yéefér yoon weddi fii gis malaaka ëllëg yawmal qiyaam loolu du mbégte ci ñoom de ndax loolu lan la leen malaaka yi di wax wa yaquluuna malaaka yi di leen di wax ne leen nag hijran mahjura ne leen gis ngeen mbégte gi dañ leen koo xañ ba yéen mënu ngeen cee dugg dafa xaraam ci yéen mahjuran dañ koo xañ ci yéen waaye wa yaquluuna malaaka yi di leen wax mooy xéewalu boroom bi hijran dafa nekk loo xam dañ leen koo muur mahjura loo xamante ne ni dañ leen ak kiiraay moo dox seen diggante yéen xam ngeen ne xaraam na ci yéen waaye am na ci beneen mufassiruna yi ñu ne wa yaquluuna yawmal qiyaam bés bi nga xam ne ñoom la ñuy gis malaaka yi la bushra yawma idin lil mujrimiin du nekk mbégte keroog ci way jomb ñaa jaamu ñi wa yaquluuna ñoom yéeféri ci boppam ñu naan hijran mahjura jàpp ne gis malaaka yi comme ni nga xam ne ci àddina noonu lañ doon def buñ newee ci problème ak yu muslu ci malaaka yi ngir ñu dimbali leen ñu ne bu ëllëgee buñ gisee malaaka yi loolu la wax foog ne ñoom ñoo leen di dimbali ci mbugal mii di leen gete di leen xaar ñu naan wa yaquluuna ñu naan hijran mahjura mooy ñu ngi ñu ngi daw di làqu ci malaaka yi ngir mucc wa qadimnaa te loolu duñu ko man a am de wa qadimnaa suñu boroom ne ma daal di ma indi ilaa maa amilu ci li nga xamante ne nii moom mooy ñu ma ma ma daal di dem ci li nga xam ne moom lañ defaloon moom lañ jëfoon ci àddina min amalin ci jëf ma daal di koy teewal ba pare nag daal di koy indi mooy mooy ma dem ci loolu la seen jëf yëpp ngir daal di leen atte min amalin fa ja'alnaahu ma daal di ñu daal di koy def boo xam ne bu ñu ëf mu tasaaroo gis nga noonu le muy naawe nga xam ne seen jëf ya nga xam ne moo doon lu baax lépp lañ defoon min amalin ci jëf liñ mënoon a tudde ci baax fii mooy amulu kase lu baax ndax lu baax bala moo doon lu baax bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak borom bi tabaaraka wa taala dëppook ñoom li ñu ko bëggee mu roor a nekk lu baax kanta action caritative yi waxoon naa la loolu di dimbali nit ñi ci kaw suuf fekk yéeféer nga dina la jariñ fii ci kaw suuf ndax boo deewee dinañ la tuddee hôpitaux tudde la ay mbedd tudde yooyu waaye fii la yem boo deewee jeex na lii moo am mooy suñu boroom nee na damay dajale li nga xam ne damay jublu ci li nga xam ne moom lañ jëfoon ci jëf ma def lépp haba an man mansuura boo xam ne ngalaway ñëw ëf ko mu tasaaroo nag waa kër waa ajjana waa ajjana yawma idin bi korooge xayrun mustaqarran ñoo gën sax waay de daluwaay wa ahsanu maqila te ñoo gën a neex foo xamante ne nii te gën a rafet la fa nga xamante ne ni fa ngay nekk di di di dallu waaye di fa sieste waaye ajjanaa neex ngir sieste waaye ne wa yawma te bés ba nga xam ne tashaqqaqu sama mooy bés bii ba léegi la addi la asamaan si di xare bil xamaami ca niir nga gis muy xar wa nuzzila al malaa'ikatu malaaka yi wàcc dañ sa asamaan sa di wàcc manzila ak wàcc ngir lan ngir ñu àtte jaam yi ndax bu boo keroogee malaaka yépp la borom bi di di di di teewal suñu borom ne al mulku keroog nguur yow may sin bu keroogee waaye bu ñu xamoon du keroogee rek de fii ci àddina al mulku lillah borom bi la ñeel de waaye al mulku nguur yow ma sin bu keroogee al lirrahmaan nguurug dëgg gi lirrahmaani mu ngi ñeel arrahmaan mi fees dell ak yërmande wakaanate nekkoon na ta tadu wa nekk woon na bés boo bële yawman bés la boo xam ne alal kaafiriina ci yéeféer yi asiiran bu taratar lay doon lii lañ la doon wax lan la wax almulku yawma idin al haqqu lirrahmaan mooy bari na ci alquraan moo taxoon boo gisee bu ñuy firi saar yi di commencer naan bismillaahir rahmaanir rahiim naan bismillaahi ci turu suñu boroom arrahmaani fees dell warraxiimi te yërmandeem yaatu du ñu ko firee comme li nga xam ne moo siiw naan a ah, bismillah ñu ngi commencé ci turu yàlla arrahman mi nga xam ne moo yërëm jaam yi fii ci àddina ku ko gëm ak ku ko gëmul arrahiimi moo yërëm ñi ko gëm kese alaaxira déedéet waxoon nañ la firi boobu du bi dina jaar yoon de mukk mukk mukk gis nga boroom bi mu ngi ne foofu yawmal qiyaam al mulku nguuru foofu kero yawma idin bu koroogee alxaq nguuru dëgg gi lir rahmaani rahmaan moo ko moom kon rahmaan yemul àddina moom mooy rahmaanu dunya wal axira wa rahimuhuma moom la muy borom bi tabaaraka wa taala ñu fees dell ak yërmande xanaa xamuñu ne xanaa xamuñu ne safara sax ña fa dugg ci yërmande yàlla tamit da leen di laal ndax fa la ñuy dugg di tudd naan rabbana loo xam ne ci kaw suuf dañ doon bañ a tudd turu borom bi di ko bokkaale mais bu foofu bu buñ fa demee ñu dugal leen biir safara dañuy wéedal borom bi naan rabbana yow suñu borom bi jàpp nañ xam ne moom kese moom la ñuy ci moom la ñuy dellu loolu ba xéewal la xéewal la ngir waa safara te loolu amee wuñ ko dara lu dul ci ar-rahman bi nga xam ne moom moom nguur gi keroog mu ne wa yawma